ci suñu jotaay bi ñi génn wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci tafsiiru suuratul fath bi nga xam ne moo wàcc ci umratul xudaybiya keroog bi yonent bi alayhi di dëppee di dem madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam ba daldi eh, signé ay ak Suhayl ibn Amr alqurashiyu alaamiri radiyallahu taala anhu ardaah ndax waxoon naa la moom dina mujj tuub inchaa allahu taala dinañu ko gis keroog nag bi ñuy ñibbi kon ci yoon wi comme ni ñu ko gisa woon ci la saar bi di suuratul fatxi di wàcc ñu nag gisoon nañoo gis saar bi tàmbale woon nañ ko ci ñaari jataay yi ñu génn ba tey inchaa allahu taala fi ñu waroon a tàmbale mooy fi suñu boroom subxaanahu wa taala di wax ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim humu alladiina kafaruu wa sadduukum anil masjidil xaraami wal hadya ma'kuufan an yablugha maxillahu walawlaa rijaalun mu'minuuna wa nisaa'un mu'minaatun lam ta'lamuuhum an tata'uuhum lam ta'lamuuhum an tata'uuhum fa tusiibakum minhum ma'arratun bighayri ilm liyudxila allahu fi raxmatihi man yashaa law tazayyaluu la'azzabna alladina kafaruu minhum cadaaban aliima kon suñu boroom subxaanahu wa tacaala ginnaaw bi nga xamante ne nii ci lañu gis ne ci jataay bi weesu bi ñu mujjëwoon gis muy aaya bi nga xam ne moom lañ gisoon ne moom wa huwa wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batti makkata min ba'di an adfarakum alayhim wa kaana allahu bima ta'maluuna ne moom boroom bi subhaanahu wa taala mooy ki nga xam ne moo fegal seeni loxo moo leen waaye fegal leen ñoom it seeni loxo ci ñoom ca xam ne mooy fa jege Makka noonu di Xudaybiya ginnaaw bi nga xamante ne nii la suñu boroom def nga noot leen daldi leen jàpp te gis nañ ne ñooñu mooy ñi waa Quraysh ni woon ñu daldi dem di daldi sànni fële ci ci mbooloo mi ay xeej ay ay xeej ak xeer bëggoona am ñu ñu laal ci saxaaba yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa radiyallahu ta'ala anhum ajma'in ñu daldi leen jàpp yonent bi alayhi salaatu wassalaam daldi leen jéggal bàyyi leen loolu nag lay wax ne wa kaana allahu yàlla nekkoon na te du dañ nekk bima taamaluuna ci li ngeen di jëf basiira ku ko gis la de muy continuer nag foofu nag lañ yemoon ñu war a continuer tey mu ne humul ladina kafaru ne yéefiru qurayshi yi ñooy ñi nga xamante ne ñooy ñi weddi wa sadduukum anil masjidil ñu dox seen digganteeg jàkka ji nga xamante ne dañ koo ormal di alkaabatul musharrafa zaadaha allahu tashrifan wa takrima dal di dox seen digganteeg moom ne du ngeen fi agsi walhadiya maakuufan ay yablugha mahilla waaye hadaa yi ngeen fi indi muy hadyu yi muy gàtt yi ngeen fi indi bëgg koo rendi fii ci ngir kaaba gi ngir fuqaraa yi ñoom ñu daldi ko fiy daal di ne ñoom it loolu it du fi dugg bañ mu àgg fa nga xamante ne nii foofu lañ ko war a àggale waaye gisoon nañ ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam keroog bi mu signé accord yi ba pare dina saxaabatul kiram alayhim ridwaanullah ne leen ren di leen li ngeen fi indi te ngeen watu mooy ne loolu gisoon nañ ko mooy koo xam ne dañ koo dañ koo dañ dañoo dox digganteem ak Kaaba gi kooku fa mu yem foofu la yemale mbir ya waaye ci yoon bu dul woon loolu yow doo ñëw kenn bloqué wu la amul dara lu tax mënoo dugg nga ñëw yem ci buntu yi new jekk fële daal di fay reen la ngay def tourné naan man gis naa ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam keroog Hudaybiya loolu la def déedéet boobu yow dañ naan li nga def bokkul kenn doxul sa diggante Kaaba gi kon mu ne ñoom yéefér yi ñoo def loolu dox seen diggante yéen ak Kaaba gi waaye dox diggante hët yu ngeen fi indi ne duñu wenn lañ dul dem takat loolu dangeen koo indi ngir ñi nga xamante ne mooy seen boroom ngir tamit ñi nga xam ne ñooy fuqaraa u dëkk beeg yooyu ñoom ñu ne nag dara du fi dugg du àgg bërëbam mënuñu boroom ne walawlaa rijaalun mu'minuuna wa nisaa'un mu'minaatun lam ta'lamuuhum an tata'uuhum fa tusiibakum minhum ma'arratun bighayri ilm mu ne bu dul woon dafa am ay góor yoo xam ne way ngëm yàlla lañu wa nisaa'un mu'minaat ak way gëm yàlla yu jigéen yoo xamante ne nii ñu ngi woon foofale ca Quraysh lam ta'lamuhum yéen jullit ñi xamu ngeen leen woon mooy ndax dafa am ñoo xamante ne nii ñu duggoon ci lislaam waaye kat faiblesse gu ne woon ci ñoom waaye tamit ñàkk mooy ngir mënoon a gàddaa yi dem ànd ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam wala fekki ko madinatul munawwara ala saakinihaa afdalu salaati wassalaam loolu moo taxoon ñenn ñoo xam ne ndax gëmoon nañu waaye dañ fa ne woon di nëbb seenu gëm ba moo tax ñenn ñi gisoon nañ ne ñenn ñi sax gaa yi yóbbu woon nañ leen ghazwatu badrin fekk ñoom ñu gëmoon lañu waaye mënuñu woon a def lu dul noonu ndax buñ la nee kaay dem nga bañ gaa yi dinañ la soupçonné te bu ñuy reconnaître ne ba retrouver ko ne yow dangaa gëm boo mayul mooy sax dee foofale ñu boroom nag ne bu dul woon góor yoo xamante ne way ngëm yàlla lañu ak way jigéen ay jigéen yoo xamante ne nii way ngëm yàlla lañ nga xam ne lam ta'lamuhum yéen de yéen jullit ñi xamu ngeen leen te ñooñu gisoon nañ ko ci mel ni ñoom abu abu ki abu basir ndax abu basir kat gisoon nañ ne moom keroog bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam wàcce Xudaybiya moom ñëwul woon fekk ko woon foofu ko ñëwoon moo doon abu jandal ibn ibn ibn amr radiyallahu taala anhu jóge ci ay feeram di diree ba baag si foofale kooku leen ci gisoon waaye bari na ñoo xam ne ñoom ñoom soupçonné wuñ leen woon sax mais ñu nga woon ca biir foofa la ca Quraysh mu ne nag bu budul woon ñoo ñële lam ta'lamuhum yéen jullit ñi xamangu xamu ngeen leen an tata'uhum ndax buggoon xamu ngeen ñan ñoo gëm ci waa Màkka ñu fa gëmul te nag am na ci ñoom ñoo xam ne gëmoon nañ waaye dañ ko doon nëbb suñu boroom nag bañ nag yéen an tata'uhum ngeen dal seen kaw ba maal bu ngeen bu suñu boroom defoon par exemple keroog comme ni nga xamante ne noonu la ko saxaaba yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum naa leur généralité bëgg woon daal di forcer dugg fi nga xam ne mooy Quraysh te bu boobaa mooy xare dëgg-dëgg mooy am mu ne nag bu suñu boroom defoon loolu am ngeen bu ko defee yéen an tata'uhum mooy di ngeen faat ci ñi nga xamante ne ñooy ay jullit ñoo xamante ne way ngëm yàlla lañ yu góor ak yu jigéen te nag li tax mooy yi dangeen a foogoon ne ci waa Quraysh nañ bokk ñoom ci kuffaar yi nañ bokk te nag bu ngeen defee lool ba après ngeen ngeen daldi xam ne ah ñii kat ay jullit lañu woon fa tusibakum minhum ma'arratun bighayri ilm léegi nag bu ko defee benn remords bu metti moo leen di dal ginnaaw bu ngeen découvrir ni yéen fii ngeen raykat ray ngeen ay yéefér waaye rey ngeen ñoo xam ne way ngëm yàlla leen mu nekk loo xam ne mettit gu rëy lay nekk ci yéen ngeen yëg loo xamante ne nii ak ak ak ak ak loo xam ne pen bu rëy boo xamante ne nii walla loo xam ne sax man na leen jural bàkkaar waaye nag ne comme que ñàkk ñu xamuñu ko mooy loolu du nekk dak bàkkaar te loolu bu ngeen koy def bi ghayri ilmin du ngeen ko teg ci loxo ci du ngeen ko teg ci xam-xam du ngeen ci xam dara bi ngeen di rey ñoo ñële suñu boroom ne lu yu daxila ngir mu dugal allahu wóor yàlla fii raxmatihi ci yërmande man yashaa'u ku ko soob boo gisee keroog mu daldi daldi eh, jël seeni loxo daldi leen daldi fexe ba laalu ngeen ñële mooy daldi fegal loxo waa màkk ci yéen waaye fegal seen loxo ci ñoom mooy lii li la ngir suñu boroom daldi dugal allahu buur yàlla fii raxmatihi ci yërmandeem gu yaatu gi nga xamante ne amul fu mu tàmbali amul fu mu yem man yashaa mu dugal ko fa nga xam ne dugal ci yërmandeem boobu man yashaa ndax kat gis nañ ne ñi nga xam ne ñoo ne woon saadatu quraysh sangu quraysh yi di ñoom abu abu sufyaan waaye ñoom suhayl ibn amr ñoom ikrima ibn abi jahl ñoom sufyaan ibn eh, ñoom safwaan ibn umayya radiyallahu taala anhum wa ardaahum ñoo ñépp ya suñu borom mujj na leen dugal ci yërmandeem di lislaam kon nag loolu la mu ne nag law tasayyalu la adabna alladina kafaru minhum adaban alima mu ne waa Màkka keroog li leen may chance mooy li nga xamante ne nii mooy jullit ñi ne woon ci seen biir suñu boroom nag xam ngum xam ne yéen xamu ngeen leen ñoom ñépp moo tax mu daal di leen fegal seen loxo bàyyi ba ëll ba ba beneen yoon bu ko defee ngeen signé li nga xam ne mooy traité suñu boroom nag ne law tasayalu gis nga bu ñu ràññee ko woon daldi deñ jóge fi nga xamante ne mooy ci waa Quraysh jullit ñoo ñële ak ñu góor ñaa ñu jigéen ña ne ci ñoom bu ñu jóge woon ba daldi distingué wu ba génn ci nga xamante ne mooy ci waa Quraysh la azabna kononte kon dinañu mbugal alladina kafaru ñi weddi yàlla minhum ci ñoom waa Quraysh adaban mbugal alim adaban mbugal aliman gu taratar mooy ne loolu la xamaa xamoo ne gis nga kaw suuf comme li nit ñi li ñu xamul mooy ne l'islam moo tax gaa yi gaa yi di mën a dund de ndax ba ko fi suñu boroom subhaanahu wa taala ba mu wàccee lislaam ca maam aadama alayhi salaatu wassalaam ba ki nga xam ne mooy mujj kiy wax allah allah allah fekk am na kuy wax allah allah mooy àddina bi du tukki loolu xanaa xamoo ne nag nit ñu bari nag loolu lañu xamul muy garantie bi tax nit ñi àddina bi tukkiwul musiba yu rëy rëy rëy yoo xam ne alak ñépp xañ na ci li tax loolu amul mooy ñoo xamante ni nii dañuy wax allah allah mooy ñi nga xamante ne mooy fekk ay jullit a ngi ci kaw suuf loolu suñu boroom du tukkil li nga xam ne mooy kaw suuf ñooñu ñooy garantie li nga xam ne mooy pérennité suuf bu ñu fi denee moo tax ñu xamul dara jàpp na waaye l'islam moom vraiment c'est un problème les musulmans sont des problèmes mooy ñii daal nga gis ñenn ñi nga xamante ne nii aljahala di reewe di àddina boo xamante ne nii l'islam amu fa jullit amul nga xamuñ ne loolu moom mooy li nga xam ne bu xewoon mooy àddina bi tukki na ñoom duñu ko fekke waaye ñàkk a xam te nag bari na ci jullit ñoo xam ne sax ñoom ci seenu feebar seen ñàkk xam idée yu mel noonu it daal leen dugg ba ñu foog ne vraiment vraiment ñoom foog nañ ne ñoom ñooy modèle l'islam bi façon jullit boo xam ne moom heure bu ko neexee lay jullit bu ko neexee boobu moom lépp loo xam ne nee na peut-être mu gêne ñeneen ñi du ko def nga xam ne te di l'islam diineem digal ko ko du ko def ndax day bañ a gêne ñi ci def kooku mu foog ne lool mooy modèle nga xam ne boo moywul mën naa mu junnaa féq comme ni sayyidina Hudayfa ibn al-Yamani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma waxoon nga xam ne mujj na ñenn ñi dañuy nekk naafiq pire te ñu ko yëg mooy ne yow mu foog ne loolooy modèle bay naan woo nag gis nga nag gis nga façon yii bu ñu fi jeexoon ay gars yi nekk fi di nodd di sol seen façon yére yii di kii di socc yii ñii dañu fi jóge woon te xamul na ni bu ñu fi jóge woon moom bu dee ne moom looloom da ko génne ci l'islam moom xamul na du ko fekkee après moom suñu boroom ne law tazayyalu la azabna alladina kafaru minhum adaban alima mu ne law tazayyalu bu ñoo xamante ne woon jullit ña ne woon ca biir ña Quraysh de bu ñu deñoon ba daal di distinguer wu jullit ñu ñu distinguer jullit ñi jéefér yi konoonte comme la azabna alladina kafaru dinañu mbugal ñoo weddi minhum alima gu suñu boroom subxaanahu wa taala mu ne id jacala alladina kafaruu fi quluubihim alxamiyata xamiyata aljaahiliya fa anzala allahu sakiinatahu cala rasuulihi wa cala almu'miniina wa alzamahum kalimata attaqwa wa kaanuu axaqa biha wa ahlaha wa kaana allahu bikulli shayin caliima mu ne id fàttalekul yow sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ja'ala alladhina kafaru bi nga xamante ne nii moom la kufaaru quraysh yi di def fi quluubihim te seen xol ya alxamiyata li nga xamante ne nii mooy mergu tara tara tara tara xamiyatal jaahiliya di merug li nga xamante ne mooy merug jaahiliya yu ignorance ak nga xam ne moom lañu newoon nga xamante ne nii looloo taxoon ñu ne mukk mukk mukk tey yow Suhayl ibn Amr kon ni nga xamante ne noonu lañ ko gisa woon ci nettali bi ne ko kaay ñu yónni la ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam fële ca Xudaybiya waaye yow li nga xamante ne mooy mooy le Rubicon bi nga xam ne kenn du ko franchir mooy ne du ñu dug du fi dugg jamais année bii nii ndax lan kaanu yuriduna al izza dañu foo ne loolu moo leen di yëkkati te ñoom xamuñ ne boobu noonu ñoom zallu min xaytu araadul izza dañoo torox wàcc fi nga xamante ne fa lañ jàppe woon ne nag ca lañuy am ak ak yëkkatiku moo tax nag seen mer gu tar googu leen duggoon ba ñu yëgee na yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ngi fee ñëw na nag bëgg a umra si munu ne nag neg yi nga xamante ne fàttalekul boobale fa anzala allahu sakinatahu ala rasulih suñu boroom daldi wàcce li nga xam ne mooy ab dalam ci ndawam bi sallallahu alayhi wasallam wa waaye wàcce ko tamit ci ñi nga xamante ne ñooy way ngëm yàlla yi ndax bu ñu bu leen defalul woon lool ñu topp waa Quraysh ci li ñu wax mooy waa Quraysh nee nañu dee moom du fi dugg ren waay waay waay arab yi laa yuhaddithul arab annaha daxalaha anwa jamais jamais au plus grand jamais arab yi di nettali que ne moom dafa ñëw forcing daal di dugg si saamu am ci suñu ndigal loolu moom dara du ko def loolu moom manu la ne imagineel bu doon ne ñoom foofu ñu jàppoon su yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak jullit ñi ñoom it dañoo jàppoon fi ñu jàpp ne ñëw nañu par force ñu nit dañuy ñëw daldi umra si comme ni ko arab yépp di defe ndax umra moom kenn du ko tere kenn ak lu mu lu mu ko mën a bañit bu ñëwee dangay umra loolu moom ñépp ci masoon a d'accord fii ci Quraysh léegi lan moo tax ñu tere ni mooy bu jë ku nekk jàppoon fi nga jàppoon mooy lan mooy xew mooy li nga xamante ne nii mooy nag ak xare goo xam ne gu tar la ba li wax daldi ciy man a am looloo tax sunu borom subhaanahu wa ne looloo tax mu ne nag que ne fàttalikul boobu mu wàcce ngir lool bañ a am fa anzala mu wàcce fa anzala mu dal di anzala mu daldi wàcce asallaahu buur li nga xam ne mooy sakiinatahu dalam ala rasuulihi ci ndawam wa ala al ak ci kaw jullit ñi wa alzamahum kalimatu taqwa mu daal di leen defal li nga xamante ne mooy kalimatu taqwa taqoo ak ñoom wa kaanu def ñu taqoog moom mooy kalimatu laa ilaha illa allah dëppale leen ak moom muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa wa kaanu te ñoom nekkoon nañu axaqa bihaa ñoo ci ginoona yey wa ahlahaa te sax ñoom ñoom kalimatu taqwa ñoom ñooy ñi ko moom wa kaana allahu te buur yàlla nekkoon na te du den di nekk bi kulli shay'in ci lépp alimaa ci lépp la xam de mu ne laqad sadaqa allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq tadxulunna almasjida alxaraama inchaa allahu aaminiina muxalliqiina ru'uusakum wa muqassiriina laa taxaafuuna fa'alima maa lam ta'lamuu faja'ala min duuni daalika fatxan qariiba suñu boroom subxaanahu wa ta'aala mu ne laqad dëgg-dëgg sadaqa allahu buur yàlla dëggal na rasuulahu ndawam bi ar-ru'ya dëggal na gént ka nga xamante ne moom la ndawam bi géntoon ni alayhi salaatu wassalaam bil xaq ci dëgg mooy gént ga mu géntoon wax fi saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum te gisoon nañ ne lool mooy li nga xamante ne moo waraloon keroog bi nga xam ne ci la gént ne dafa gént moom ak saxaaba yi ñuy dem di daal di wàññi seen karaw yi di xog ñii di watu ñu daal di dem ziyaare ci kaabatun musharrafa zaadaha allahu tashrifan wa takrima loolu mooy li nga xam ne moo waraloon umratul xudaybiya suñu boroom nag gént goog la ne dëggal na géntu yonent bi alayhi salaatu wassalaam googu bil xaq ndax gisoon nañ ne ru'yal anbiyaa xaq moom ru'yal anbiyaa yi waxyi mooy ne kuntug yonent yi alayhim salaatu wassalaam moom waxyu la révélation la mooy la tadxulunna ana lan la géntoon la tadxulunna di ngeen dugg wat na ne di ngeen dugg la al masjid al xaraam li nga xamante ne mooy mooy mooy jàkka ji nga xam ne moom la ñu ormal inchaa allahu bu soobee buur yàlla aaminiina ngeen nekk ñoo xam ne ñu wóolu ngeen doon ci sécurité ngeen nekk muhalliqiina ngeen wat ru'uusakum seen bopp yi wa muqassiriina ñi daldi wàññi laa taxaafuuna du ngeen ragal dara bu keroogee fa alima ma lam taalamu suñu boroom xam loo xam ne xamu ngeen ko woon fa ja'ala min duuni mu def avant loolu le fatx goo mooy seen umra goo gële ngeen xam ne di ngeen dem makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takriman saa ngeen ragal dara daal di fay mën a def li nga xam ne mooy seen umra daal di watu daal di wàññi ñu boroom def avant loolu min duni dhalika avant loolu fathan qariba muy ubbeegoo xam ne gu jegee la te loolu tuddoon nañ ko ci jataay yele mooy ne loolu mooy ubbi gi nga xamante ne moom la suñu borom defal récompenser ko seenu muñ ci Xudaybiya laata ñuy mën a demaat ci at mi ci tegu ci septième année bi daal di demaat umra ji comme ni ko accords yi ak Suhayl ibn Amr daal di waxe suñu boroom daal di leen defal min duni dhalika avant umra goo gële di umratul Mu'adha fathan ak ubbee qariban gu jege te mooy fathu Xaybar mooy ubbi gi nga xam ne moom la ubbi Xaybar foofale yahuud yi dëkkoon ci kaw Madinatul Munawwara jëm ca yoonu Shaam ala saakinihaa afdalu salaati wassalaam ne huwa alladhi arsala rasulahu bil hudaa wa diinil haqq liyudhhirahu ala ddiini kullihi wa kafaa billahi shahiidan mu ne huwa alladhi mu ne moom suñu boroom mooy ki nga xam ne arsala moo yónni rasuulahu ndawam bii di sallallahu alayhi wasallam bil hudaa ci njub wa diinil xaq ak diine ji nga xamante ne mooy diine dëgg ji lislaam li yudhirahu ngir mu féete kaw daal di noot lépp loo xamante ne nii ala diine kulli yépp tëralin yépp doxalin yoo xam ne yu fi nekk ñoom ñépp mu daal di leen noon te loolu nag mooy di loolu la fi yonent yi alayhim salaatu wassalaam min ladun sayyidina aadam alayhi salaatu wassalaam ila afdalil anbiya wa sayyidihim sayyidina muhammad ibn abdillah alayhima alayhim afdalu salaati daal di doon dox mooy ne diine jooju tout le temps ngir mu féete kaw leneen lu dul moom de façon tëralin yi fi am yépp mu ne wakafaata doy na billaahi ci buur yàlla shahiida seede waa mu ne muhammadun rasulullah suñu boroom subhaanahu wa di jeexal saar bi di tëj saar bi di ko jeexaleek boo xamante ne moo ci décrire nañan ñooy saxaabatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ñi nga xamante ne nii comme ni nga xam ne gisoon nañu même kufaar qurayshin yi comme ni nga xam ne noonu la Urwat ibn Mas'ud asaqafiyu rad rahmatullah radiyallahu anhu ndax dina mujj tuub nga xam ne moo ne woon dernier émissaire bu avant dernier émissaire Quraysh bi mu yónni woon ci Yonent bi alayhi salaatu wassalaam keroog Hudaybiya daldi woon wax ni nga xam ne moom lay décrire saxaaba te loolu mooy yéefér yi ñoo ko wax comme li araab yi wax say noon ñoo dem ba seedeel la ne yow nii nga am ci qualité yu toll nii moo tax ñu naan alxaqu ma shahidat bihil adaawu dëgg-dëgg mooy li nga xam ne mooy say noon a dem nag ba daal di koy seede nag ne wax dëgg yàlla diw de sama noon la dëgg-dëgg waaye nag qualité sàngam ak sàngam de am na ko suñu boroom nag subhaanahu wa di ñu décriiral yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak saxaabaam yooyu nan lañu meloon mu ne muhammadun rasulullah walladina macahu ashiddaau cala alkuffaari ruxamaau baynahum tarahum rukkacan sujjadan yabtaguuna fadlan min allahi wa ridwaana siimaahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathaluhum fi tawra wa mathaluhum fi linjili ka zar'in axraja shat'ahu fa aazarahu fastaxlada fastawaa ala suuqihi yu'jibu az-zurraa'a liyaghiiza bihim al-kuffaar wa'ada allahu alladhiina aamanuu wa 'amilu as-saalihaati minhum maghfiratan wa ajran 'aziiman xañu boroom subhaanahu wa ta'aala daal dina muhammadun sallallahu alayhi wasallam di sayyidina muhammad rasuulullahi moom ndawul yàlla la sallallahu alayhi wasallam walladina maahu mu ne nag kaay nag ma wax la li nga xamante ne ñooy saxaabaam yooyu ana nañu nañu meloon nga xamante ni ñooy model yi mu ne walladina maahu ñi nga xam ne ñoo nekkoon ak moom àndoon ak moom ashiddaa'u ñu tar mer lañu ñu tar lañu alal kuffaari ci ñi nga xam ne ñooy yéeféer yi ñoom ñoom lu ñu fi nekk di complaisance ki yéeféer yoo xam ne boom l'islam lañu bëgg jamais ñu toog di com di am ay complaisance ak ñoom di leen raayal seen ginnaaw jamais au plus grand jamais ashiddaa'u alal kuffaari ñu tar ci ñi nga xam ne mooy noonu yàlla lañu lañu ruhamaa waaye ak ñoo rëyuk yërëm yërmaande baynahum seen diggante seen biir ñoom ni nga xamante ne noonu lañu tar ak mer ci yéeféer yi noonu lu ëpp loolu lañu tare li nga xam ne mooy yërmaande seen diggante ñoom saxaabatu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam mu ne taraahum dinga leen gis rukkaan ñoom ñu nekk ñoo xam ne ay aji sujóot lañu aju aji rukkaan lañu sujjadan di sujóot yabtaxuuna loolu nag defuñu ko ngir nit ñi ne waay waay sa waay bari rakka sa waay daal jàmbaar la minal mina sulaha waay waay sa waay de mina saalihiina al kibaar moom de dafa bokk ci ñu baax ñu ñu rëy rëy yi ñoom defuñu ko lool de taraahum ak foo leen fekk ñoom rukkaan bu julli jotee ñu ngay julli ak i naafila sujjadan di sujjóot yabtaxuuna ñuy sàkku ci seen jëf joojale fadlan ci seen julli yooyale ngëneel minallaahi ci boo tukkee ci boroom bi subhaanahu wa taala wa ridwaana ak tuuf ngërëmam loolu lañuy sàkku mu ne siimaahum seen màndarga fi fii wujuuhihim mu ngi ci seen xar kanam yi min athari sujuudi fa nga xam ne mooy jeexitalu sujood ya mu ngi ci seen jëya ndax sujood yi bari yi nga xam ne moom lañ door sujood mooy boo leen gisee rek danga leen di xam ne daalika mu ne naka lii lii nii nag masaluhum lii lii masaluhum mooy seen misaal mooy seen exemple fi tawraati ci téere boo bële ma wàcce woon man borom bi di tawraat ma joxoon ko sayyiduna Muusa ibn imran alayhi nabiyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam mu ne lii mooy seen boo demee ci tawraat nii nga xamante ne noon nii lañ leen fu décrire wa mathaluhum ca seen waaye nag seen exemple seen seen description fil injil ci l'évangile bi nga xam ne moom la wàcce woon ci sayyidina Isa ibn maryam ala nabiyina wa alayhima afdalu salaati wassalaam mu ne boo demee ci l'évangile ñoom nañ leen décrire foofu seen misaal mooy ka dafa mel ni benn gub axraja boo xamante ni dafa génne shaqahu dafa focci mooy gub woo xam ne dafa fo focc gubu dugub fa azarahu léegi nag focceem googu nga xam ne di génn mu daal di koy gën a dëgëral fastaxlada mu dëgër fa azarahu mu gin koo dëgëral ba mu dëgër dëgër këj fastawaa mu taxaw jonn ala suuqihi taxaw ci ay dàttam nga xamante ne nii ngelaw du ko waddal yujibu mu rafet nag bi mu foccee bay waaj bay ñor noonu yujibu nga xam ne day yéemu day yéem az moom mbay moomu ni mu mel day yéem ñi nga xam ne ñooy baykat yi nga xam ne ñoo xam mbay dëgg-dëgg de li yaxiisa suñu boroom nag ne lii nii ma leen melal ci tawraat ak linjiil te nii lañu mel li dama ko def ngir mu bataa gaz daldi mer di himul kuffaar képp ko xam ne di jullit mooy saxaaba yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum doo leen mën a supporter ci sa xool ndax dangay gis ne waay waay ñii ñii ñii ñii ñii waay ñii samay noon lañu ndax nii ñu mel mooy ne ñoom contraire ñoom ni ñu mel lañuy mel ndax ñoom xubbu rasulillah xubbullaahi wa rasuuli sopp yàlla sopp ndawam loolu mooy seen moteur mooy li nga xam ne mooy énergie bi leen di doxal bukratan wasila ci suba yeeg ngoon yi mu ne nag dama leena melal nii ngir mu daldi ciy mer alkufaara yéefe ngir mu mer ci ci ñoom al muy suñu boroom daldi seen xaal di mer tax mu mer alkufaara yéeféer yi mu a wa'ada allahu buur yàlla dig na alladina aamanu wa amilu saalihaati minhum suñu boroom nag dig na leen ne ñoom ñi nga xam ne ñoo jëf ñoo gëm yàlla te jëf lu baax ci lii ba génn àddina ci li nga xam ne mooy loolu minhum ci ñoom maghfiratan ak njéggal waajran ak pay aziman gu mag a mag a mag te màgg-màgg mu yàll jana gis nga nag saxaaba yi radiyallahu taala anhum rad ñoom nii lañu meloon mooy ne jullit ñi tamit nii lañu war a mel mooy ne gis ngeen mooy gis nga li nga xam ne mooy paradoxe bi mooy da gis ñu nag ay jullit ñoo xamante ne nii ñoom yéefér yi lañ gën a ko seeni mbokki jullit nga gis ne ñoom ñu naan diw manuma ko supporter te kat du dara ci ay furoo kese lañu mar lañu meroo mooy ne daal diw moom manuma koo supporter takat lii leen wuutale mooy lu tuuti la mooy ne tàqale koo wuñu waaye daa am rek ay wuute te wuute moom fi la masa am gisoon nañu ci li nga xamante ne nii bala la ñuy gis ci ghazwatu Qurayza yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum laa a ahadum ahadukum al-asra illaa bi bani qurayza ne at bu kenn ci yéen daal di julli li nga xam ne mooy tàkkusaan lu dul ca banu qurayza la mu waxee loolu gis nañ ne ñenn ñi ba julli jotee ci yoon wi dañoo julli ñeneen ñi di ñu julli te kenn daal du ci ŋàññ sa moroom te yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi mu ñëwee moom it neewul ne yow yaa am dëgg kenn yow it amoo dëgg waaye dalee na boole ñoom ñépp ñaari kuréel yépp malgré ni ñii julli woon nañ ñii julli wuñu mu boole leen malgré seen wuute googu daldi xareek ñoom ñi nga xam ne ñooy yahuudu bani Qurayza ñun ana kon lan moo tee ñun ñi nga xamante ni yenn rekk la mooy ñenn ñi ndax ñoom bokkuñu cheikh da gis ñoo xam ne ñàkk a bokk cheikh rek tax nañ ñu daal di ciy meroo nga xam ne ñii moom waaye waaye man cheikh diw mooy sama mooy sama cheikh moom laa faata moom laa gëm keneen ki nag comme que keneen la kii ma daal di koy mere dootuma ko tudd nga xam ne yenn yépp yëfi na yëfi jaaru ji koy naa féq kese la bu ñëwee ci biti nii ñuy jéem a wane ne waay fair play waaye bu ñu wéetee ku nekk di wax loo xamante ne nii daanaka nopp wu mu dal nopp wu mu dal nga ne yooyu xanaa déedéet kay du diw mooy wax lii ci mbokkam waaye mooy loolu la saxaaba yi radiyallahu anhum wa ardaahum ñoom meluñ ñoom suñu boroom ne ñoom ñoom ni ñu meloon nag mooy ashiddaa'u alal kuffaar dañoo taroonu mer ci nga xam ne ñooy yéeféer yi waaye merewuñ leen taruñu mer ci ñoom rek ndax ñoom ay mbindeef lañu déedéet ñoom ñoom li ñu tar mer mooy seen xaal la fait que dañoo weddi yàlla loolu dañu mere moo tax ku ci tuuboon te ëllëg sa da gis niñ ko doon soppe comme ñu gën koo bëgg sax seen seen bopp nga xamante ni malgré li mu def yépp ñépp a koy fàtte malgré li mu def yépp daal di def yépp dañu koy fàtte ndax gis nga ñoom ñoom Suhayl ibn Amr ñi ñoom Ikrimatu ibn Abi Jahl bu ñu tuubee dañ leen di jàppe comme si ñoom ak ñoom a yem te pourtant li ñu def Ikrima faala wa faal waaye Ikrima di doomi Abi Jahl def na bu defati na defati na ñaata yoon la daal di daal di rey ay jullit waaye daal di sonal jullit ñi cooli xare waaye bés ba nga xam ne ci la ko soxnaam indi mu daal di tuub ñëw fële ca fatxu Makka keroog jullit ñi dañoo kontaan daal di koy dugal ci moom seen bopp Yonent bi alayhi salaatu wassalaam bég mooy loolu la mooy nit doo ko bañ rek ndax am nit la déedéet ndax kooku mooy mbindeefu yàlla la mooy ne buur yàlla bu ko soppuloon du ko fi indi waaye yow kéefër gi ne ci moom loolu nga bañ ci moom waaye loolu du tee nga xamante ni nii nga mën a doxalanteeg ñoom li nga xamante ne nii mooy jàmm de te comme lam waxoon ne laa yanhaakum allahu an alladina lam yuqaatilukum fi ddin walam yuxrijuukum min diyaarikum an tabarruuhum wa tuqsituu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitiin suñu boroom subhaanahu wa taala doon wax ci suuratul mumtaxana wala mumtaxina loolu gisoon nañ ko foog naa waa gisoon nañu aaya bopp mu ne laa yanhaakumullah buur yàlla terawuleen an alladina kafa an alladina lam yuqaatiluukum terewu leen ngeen am ay lien ak ay relation yu baax yu normal ak ñi nga xamante ni ay yéeféer lañu waaye duñu xareek yéen fi diini ndax yéen ay jullit ngeen walam yuxrijuukum te exilé wuñ leen min diyaarikum ci seen kër yi antabarruhum ngeen di jëf lu baax ak ñoom di leen jëfal lu baax wa tuqsitu ilayhim te tamit ngeen di dagg ci seen alal yi di leen jox inna allaha comme li nga xam ne moom la imaam ibn al arabi rahmatullahi alayhi wax ne tuqsitu ilayhim fii mooy dagg li nga xamante ne nii mooy seen alal yi di dagg ci seen alal yi di leen jox ndax kanta bu dee li nga xam ne mooy al tuqsitu ilayhim du tekki li nga xam ne mooy maanu ndax maandu moom farata la ci jullit ak yépp inna an tu'addu al ila ahliha mu ñu boroom moo leen digal ngeen di joxe kóllëre mooy maandu moom loolu par force la diw jullit la am jullit loolu par force la waaye lii mooy li nga xam ne lim leen terewul te leen ko mooy ñoo xamante ni ngeen tabarruhum ngeen di def ci ñoom lu baax wa tuqsitu ilayhim ngeen di dagg ci seen alal yi defal ñoo xam ne ñoo xam ne kat bu ñuy jullit waaye ngeen leen di dimbali ci seen alal yi fekk nekkul dimbali jooju loo xam ne dañ leen di dimbali ci mooy yàlla comme ñu ne haa ah, ñun nag dañoo war a organiser benn soirée dansante waaye nag ñu ñëwoon nag gis la yow gis la yow imaamu dëkk bi wala yow sër yow diw nga xamante ne ku baax nga ci koñ beeg yooyu nga daal di jël jox leen te ñoom ñoom ñu xam ne ñoom du ñuy jullit mooy yow doo ko def loolu bu doon jullit sax doo ko def day jullit yu ñëwoon sa doom bokk ci yëpp ne leen bàyyi leen man maay cause pa bi yéen bu leen am dara lu ngeen di tiit daal di ñëw ne waaye may maay ñun daal saa saay père ñun dañoo amoon benn benn kermesse bu ñuy def quoi bëggoon nag affaire yi son moo ñu manqué quoi ndax affaire yi dafa cher ñu bëggoon nag benn chèque quoi boo ñu ci mënoon dimbali quoi bu boobaa danaan leen joxuma leen dara ndax duma leen dimbali ci li nga xamante ne nii mooy ak mooy yàlla waxatuma laa nag bu dee yéeféer la kon ñu gis ne ñooñu du ñooñu la suñu boroom ñooñu noonu mooy ne kon affaire yi du ne rek ndax inna allaha buur yàlla kat dafa sopp al muqsitiina ñi nga xam ne ñooy def loolu di dagg ci seen alal yi di defal ñi nga xam ne même bu dee duñuy julli di leen dimbali ndax ay nit lañ loolu moo tax bu buñ ne ashiddaa'u alal kuffaar dañoo taroon mer ci yéeféer yi moo tekkiwul ne ku ku ku léegi ku weddi yàlla rek ñu daal di lay mere mere goo xam ne day tax dootuñ doxalanteeg yow dara moo tax loolu lu am solo la mooy mooy nit li nekk ci moom jikko ji mu yor moom nga bëggul waaye pas moom en tant tel en tant que nit loolu lu am solo la ñu bari nag loolu lañ mënula def distinguo bi moo tax ñoom dañu naan waaye yow yéeféer yépp a yem gaa yi daal fii daal moom dara kuñ fi jekku daal dinañ la faagaagal waaye xam nga ne loolu wuute na ak li alxuraan jàngale ndax ñooñu amuñu ràññee te amuñu xam-xam waaye ñooñu mooy dañoo nekk victime ci ñoo xamante ne ni dañ leen di utiliser ci li ñuy nga xam ne mooy seen fin yu bon waaye kon ashiddaa'u alal kuffaari loolu la waaye tamit luñ la ma ne na ubbil nag nga moom nga am ak ñoom ay relation bu mu nekk relation yoo xamante ne nii day dem bay man a bana influencer sa doxalin ak sa njaamu yàlla ak say jikko ndax bu dee loolu moom bu boobaa loolu dootul nekk loolu moo tax loolu am solo la te jara xàmmee ñu bari nag loolu la ñu xàmmeewul kon nag suñu boroom ne nag loolu la ruhamaa waaye kanta seen biir dañoo yërëmante lool moo tax comme ni ngay gise ñoom Ikrima nii ñu la tuddal ibn Abi Jahlin keroog ni mu fee génne àddina ndeysaan nga xamante ne nii keroog moom ni ñu génne àddina mooy ne keroog bi ñu demee ca xare ba nga xamante ne nii dañoo dem ba yar Yarmuuk yooyu ghazwatu Yarmuuk ñu daal ñu daal di mar ci toolu xare bi ñii kii di waa ji génn àddina daal di man ñu koy indil ndox mu gis moroomam ci wet gi gis ne koo koy soxla na ko mu ne tëdd di juge ci saawam mu ne jox leen kii ndax moom moo ma ko gën a soxla ñu dem di jox kooku mu gis keneen ne joxal keneen ki ndax moom ma ko gën a soxla ñu daal di jox keneen ki nag dem ci moom di ko jox fekk mu génn àddina muy dellu waa ji di dellu ci deuxième bi ko waxoon demal ci kee fekk kooku génn àddina mu daal di demaat ci keneen ki fekk ñoom ñett ñépp ñu génnaat dina loolu mooy ruhamaa baynahum nga xamante ne nii mooy li bëggal sa mbokk sa mbokku jullit comme li nga xam ne mooy li nga bëggal sa bopp comme li yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax kon nag ak ay waay lan moo tee ñun ñu mel ni lan moo tax ñuy ut ay barrière di ko def suñu diggante ndax diwkat ab tiijaan la man moom waaye yow man moom murid laa ñii daal sawaay nu ma man di réduire samay relation ak ñoom bu ma ko manula dakkal daal moom lu ma ci mën a réduire man koo réduire yaa subhaanallah wala diw moom am murid la man ab xaadir laa man moom benn lien bëgguma koo am ak moom bu demee ba man da ñàkk daal mooy mooy le vraiment minimum vraiment minimum extrêmement minimum ah yaa subhaanallah way way ñooñu xanaa gisuñ ne jullit ñi ñoom ruhamaa'u baynahum te ñoom kan ñooy bokk benn xibla bu ñuy féete bu ñuy julli ñooy bokk benn alxuraan bu ñuy jàng bu dëj gis leen ñu daje ñoom ñépp daal di koy jàng waaye bu ñuy jàng bu ñuy julli ñooy bokk lu ñuy tari bu ñuy bu ñuy woor ñooy bokk lu ñuy woor ñoo bokk weer wi ñuy woor ak yépp waaye ñooy demandoo Makka ak yépp mais loolu yépp boole leen yu am solo yooyu ñu daal di ko fiy teg fële daal di topp ci waaye diw moom cheikh diw mooy kiiwam moom tariixa sàngam la ne wala diw moom moom moom moom moom ci jamaa ibaadu rahmaan gii daal gis naa ne cheikh diw ay topp léegi nag ñu nit fële gaa yi ku nekk daal di ut sa pàcc bopp ku nekk di xëcc fenn waaye waaye yaa subhaanallah ñun li ñu nawe yéeme na de war nañoo xoolaat suñu bopp de mun nag talaa gisuñ ne ñi yoo xamaa baynahum ñoom dañoo soppante seen seen diggante te nag koo gis mu mel noonu mooy ñi mel noonu ngay gis ne ñoom léeg-léeg dinañ dem ba ñoo xam ne gëmuñu yàlla ñoom la ñuy gën a sopp ko ñi nga xam ne ñooy seeni mbokk jullit ndax waaye yow mooy gëm léegi rek nga gis ci monde bi ñu fexe daal di diviser jullit ñi ñoom nag loolu bu ñu toog nag jàpp ne waaye c'est les occidentaux ak yooyu noonoo nit da ngay responsable nit loolu loolu nit war naa rus sax toog naan diw moo tax ma takkale ko sama mbokk loolu yëfi yambar dëgg la yëfi irresponsabilité dëgg. yow bu dee xam nga loolu lan léegi xam nga ko lan moo tee nga jóg nag dox ngir defaraat loolu te bañ toog sax di ko wax nit da ngay responsable waaye toog mel ni marionnette ñu lay tiire ficelle yi am ku koy tiire di la def loo lool da ngay ñàkk bàyyi ñàkk xel toog naan la lislaam africain ay lislaam arab lislaam afghan lislaam européen loolu bu ko defee ku nekk nag am ay barrière ku nekk jàpp ne man suñu l'islam moo gën l'islam sàngam ñu naan l'islam africain moom c'est la tolérance kadib loolu l'islam fépp mooy tolérance waaye bëgg def loolu nag bu ko defee ñu am ay barrière nga dégg wolof yi naan naar yi ak ñoo saay saay naar yi ni ñu saay saay gëmuñu dara te wallahi mooy koy wax loolu mooy yow xoolal saaga gi nga saaga ñooñ ñëpp waay waay ñooñu bu la suñu boroom jéggalul ci sa wax yooyu noonu nga wax te yow xam nga ne moos te ñi xam loolu mooy xam nga Sénégal sax mën nañ faa nekk am ay préjugés mais fii ñu nekk ci dëkk bi lépp loo xam ne symbole lislaam la du ñoom ñoo ko fi def mooy ne budul woon ak ñoom jàkka joo jullee doo ko am budul woon ak ñoom waaye gis nga yàpp xalaal boo ko am laa wax ci dëkk bi yooyu yépp nga teg ko fële nga xam ne yow loolu rek waroon naa tax lépp loo xam ne seen doom yeeg yooyu ñu ngi koy def ci ñaaw téef loo xamante ne du noonu sax nga mën cee gëm te tamit di ñaan ngir loolu deñ boo ci mënee dox ngir nga ndax sa bokk jullit lañ bés bu ab ab naar defee dara moom de toute façon tubaab yi yéen xool c'est un musulman xooluñu ndax am naar la am déet musulman la yow noir nga ak yooyu musulman nga yéen a yem ñun nag loolu nag xamuñu ko mooy au lieu nga jóg ngir saafara loolu fa ngay nekk di leen dénigrer di leen jëw ko loolu te yow defoo fi dara bu doon yow ak yow kese la mooy ne kenn du xam azaka ci dëkk bi kenn du lekk xalaal kenn du lekk yàpp kuy dara loolu lépp du fi am loo toog rek naan ñun daal dëkk ba yàlla na ñu yàlla daal di def xaani mii nañu daal di dellu si ñu dëkkee daal di am ñu woomal te yow fii nga dëkk am fi sa njaboot def fi at yoo xam ne defoo ko Sénégal waay waay bàyyil sa ñaan yooyu ngay wax la te yow ku la ne woon kaay ñibbi doo dem xam nga ne loolu ñaani kenn xamul ñaani mooy nit boo li ngay ñaan da nga ciy mais di ñaan ndax ñaan kese loolu noonu yow fexewoo fii nga ne nga jàpp ne gaa yi ëppale wuñ la fi dara tubaab bi lan la fi ëppalee mooy ne yor nga këyit di nekk fi comme ñoom war a voter comme ñoom doxal fi comme ñoom nekk chef d'entreprise comme ñoom defoo loolu nga ne toog sa coin lekk fi daray l'islam doo ko dox jàkk buñ la fa gisee nga dem xeet nit ñi foog na yow yaa gën ñépp loolu xam nga ne loolu mooy mooy ak ak ak réer dëgg-dëgg ñooñu nag ñu mel noonu ñooy dem ba jàpp ne waaye yéefér sàngam ñoom ñii ñan ñooma gënal sama bokk jullit yi allahu akbar waaye aaya bii moo taxoon imaamu gis nga saxaaba yi radiyallahu anhum comme ni nga xamante ne noonu lañ ko waxe woon ci introduction bi ñuy gis euh, tarjama saxaaba yi ci sa bi ñuy gis avant ñuy gis tarjama sayyiduna ali ibn abi taalib radiyallahu ta'ala anhu wa ndax moom lañ njëkk a def tarjamaam ci saxaaba yi radiyallahu anhum bi ñu dafay introduction boobu ci gisoon nañ aaya bi ba gisoon li imaamu Maalik ibn Anas imaamu daaril hijrati radiyallahu taala ardaahum waxoon mu ne woon lii de képp koo xamante ne nii mooy ni saxaaba yi mel daf laa metti mooy ne ñooñu aaya bi dal na leen comme ñi nga xamante ne xoolal comme chiites yeeg yooyu nga xam ne ñenn ñi mooy dañuy def ay ay ay ay ay ay ay catégorie ci saxaaba yi am ñoo xam ne ñoom lañ ciy sopp ne ahlu bayt daal ñoom lañ ciy sopp waa famille yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak koo xam ne daal moom gis nañ ne yow ci sa parcours daal neexoo woon nga ak ñoom ñu daal di te ñépp neexoo ñoom mooy li nga xamante ne mooy wute yi am seen biir loolu ñépp lay am est-ce que daa tax ñoom ñu nekk ay yéeféer nga xam ne ñu daal di def ay catégorie bañ ñenn ñi bañ ñoo xamante ne nii daanaka génn leen ci diine ji yow nag suñu boroom imaam Maalik doon wax ne comme que suñu boroom daa def ñii saxaaba yi ñu mel nii suñu borom ne dama ko def li yaghidha ko kuffar ngir muy merloo ñi nga xam ne ñoo yéeféer yi kon nag képp koo xam ne ñoom ni ñu mel danga laa metti mooy ne aaya bi dal na sa kaw loolu la mooy yow ngay mer ci ñoo xam ne suñu borom nee na maa leen melloo nii ngir yéeféer yi mer ci ñoom léegi ku mer ci ñoom égal kon nag loolu la mooy def très attention duñ ne nag duñ taxaw ne nag ñoom ay yéeféer lañu lool duñu ko wax waaye mooy ne yow risque boobu en tout cas yaa ngi ci risque boobu noonu aay bi yow génnoo ci voilà kon nag loolu am solo la mooy xam ni nga xam ne ñooy saxaabatu rasulillah seen gëdd nga gis ñi xamul dara taxaw tout le temps nga dégg nit ñoo xam ne naan seen sëriñ a gën saxaaba yi mooy ñu xamuñu dara dara dara dara dara naan ay diw nee na sama sëriñ nee na ci saxaaba kii rëw ci ci xasidaam dépassé naa diw kan moo la wax loolu yow loolu mooy yaa subhaanallah mooy ne ñooñu mooy ñi nga xam ne vraiment vraiment bu ñu génnul ci seen riir boobu mooy jàpp ne yow ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam si sëriñu fi gën ci lu ñu joyal ci mbindeef yépp loolu mooy yow kenn ginu laa réer kenn ginu laa réer yow loolu yaa subhaanallah te ñun worof yi moom dañ cee gaaw ñun moom jàpp nañ ne suñu pays bu xat bële nga xam ne mooy senegaal gee nga xam ne du toog représenté wul toq ci monde musulman bi loolu mooy dëgg loolu c'est la réalité mooy ne yow monde musulman buñ ko jëlee toq buñ to ñun représenté wuñ toq laa wax léegi nag nga foog ne nag mbaax gi yépp ci loolu nga xam ne représenté wul toq ca la lépp nekk loolu demewul noonu ku la ko wax waxula dëgg mooy ne Sénégal am nañu baax loolu kenn man koo weddi loolu mooy ñu baax nga fa waaye ñu ñu baax fuuf ñu nga fan ñu ngi yeneen dëkk yi yow waxuma la dara Mauritanie kese la fa ne ñoo raw ñoo ëpp senegal fopp ñoo ëpp fopp ñu ay ay ay ay ay nit yàlla biir Sénégal fopp Mauritanie Maroc demal Maroc yooyu nga xool léegi yow te loolu mooy yow génnuñu Afrique boobu noonu rek Afrique du Nord ak Afrique bi la jege mais lan ngay demal ba Khurasan ba Iran ba ay Arabie saoudite demal Afghanistan demal ay Ouzbékistan yooyu yépp nekk fi ay Madagascar ay Jazirul Qamar demal ay Brésil demal ay Finlande demal ay France demal ay États-Unis demal ay Canada yooyu yëpp da ngaa foog ne ñooñu kenn newu fa ab désert la boo xam ne daal dara newu fa mbaax amu fa loolu du dëgg mbaax a ngi fépp ku la wax loolu lii waxu la lu am voilà yow kay neel man fier naa ci ñi nga xam ne ndax jullit du xoole noonu ay xoole ay frontière ñun waa ñun ñu ñuul ñun ñi kii loolu ñun mooy gis nga ni àddina bi demee dañoo influencer suñu façon sax ni ñuy gëme ñi nga xam ne ñoom lañ ne nañ gëm nga gis ku nekk ay affaire négritude lañ jël daal di koy dugal ci du diine ji même bu dee du du mot boobu la ñuy utiliser waaye c'est du pareil au même mooy ne loolu amul loolu l'islam xooluñu diw ban couleur la am ak ban waaso la bokk mbir yi mooy li suñu waroo wax inna akramakum inda allahi atqaakum yi nga xamante ne moo gën ci yën gën a tedd fa yàlla mooy ci gina ragal yàlla ki gën a ragal yàlla nag buur yàllaa ko xam ginnaaw bi nga xamante ni ñenn ñi mooy saxaaba yi mooy yonent yi aleyhim salaatu wassalaam biir saxaaba yi radiyallahu anhum ndax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo wax te loolu moo ñuy defal transition kon ci noonu lañu jeexalee kon li nga xamante ne mooy saar boobu mooy loo xam ne dañ ne woon nag dinañu ko tudd muy ngëneelu mais duñ ci yàgg muy ngëneelu waa ahlul Hudaybiya di sulhul Hudaybiya kon nag xam naa kon foofu la aaya boobu yem saar boobu kon foofu la yem ci saar foofu noonu di saaru suuratul Fath bi nga xam ne moo wàcc ci suur ci ghazwatul Hudaybiya wallahu ta'ala a'lam waaye nag li nga xam ne ñoom dañu am ay ngëneel comme ni nga xamante ne nii noon la imaamul Buxaari rahmatullahi alayhim alayhi wou daal di wax daal di daal di jële mu ne moom sayyid imaamul Buxaari mu ne xaddatanaa caliyun qaala xaddatanaa Sufyaan amrun sami'tu Jaabir ibn Abdillahi radiyallahu ta'ala anhumaa qaala qaala lanaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yawmal hudaybiya antum xayru ahlil ard wa mu ne moom keroog seydinaa imaam al buxaari mu ne xaddatanaa ali mu ne nettali nañu ki nga xam ne mooy ali qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu sufyaan di sufyaan qaala Sufyaan bii mooy ban Sufyaan mooy Sufyaan ibn Uyayna ndax moom mooy jëlee ci Amr ibn Dinaar ñi nga xam ne ñoom ñaar Makkatal Mukarrama moom yonent ne moom dégg na sami'tu Dinaar mu ne dégg naa ki nga xam ne mooy Jaabir ibn Abdillah ibn Haraam radiyallahu ta'ala anhu wa nabihi mu ne qaala lanaa rasulullahi sallallahu alayhi wasallama yowma alxudaybiya mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam de wax nañu yowma alxudaybiya keroog xudaybiya ne ñu antum yéen xayru ahlil ardi yéen a gënt ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw suuf loolu day wan ne ñi nga xam ne ngëneelu waas ñi nga xam ne ñoo def bayatu ridwan ndax moom leeroon na këne jamono jii jus jullit ñépp ñoom ñu ngi ñowoon sa ñaata li ëppoon dañ noon 1400 moo tax wakkun naa alfan wa arbania loolu la naa Jaabir wax mu ne te boobu 1400 lañ woon mooy ne leer na ne am na jullit ñu bari ñoo xam ne ñu ngi woon Medina demuñu woon demuñu woon Xudaybiya waaye am na jullit ñoo xam ne ñu ngi woon Makka malgré loolu lépp suñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne yéen waa garab gi yéen waa Bay'atu Ridwaan antum xayru ahlil ardi yéenay ñi nga xamante ne nii yéenay ñi gën ci waa kaw suuf loolu mooy wane ne kon ñii ñooy ngëneelu waa Xudaybiya naka noonu la imaam al al Ahmad ibn Hanbal daal di soroo ci xana sanad boo xam ne imaam al xaafis nee na bu xasan la mu jëla ko ci Seydina Abu Saciid al Xudri radiyallahu taala anhu mu ne da nga xamante ne nii ci la yawmal Hudaybiya am yonent bi alayhi salaatu wassalaam danañu bu leen bu leen taal benn benn kii bu leen taal benn taal ci guddi gi mu ne bi nga xamante ne ginnaaw loolu la leen ne man ngeen a taal nag après mu ne leen man ngeen a taal ndax kat yéen wax leen ne fa innahu laa yadriku qawmun ba'dakum saa'akum wala muddakum mu ne ta nag mooy lii wane ngëneelu saxaaba yonent bi alayhi salaatu wassalaam kene ñoo raw ñépp tarawatina ñi nga xamante ne ñoo fekke Hudaybiya mu ne mu ne leen nag léegi man ngeen a taal fa innahu na ngeen yëg ne laa yudriku qawmun amul benn nit ba àddinay tukki ñoo xamante ne dinañu ñëw baadakum seen ginnaaw yéen sama saxaaba yi saakum ñoo xam ne dinañu dab saakum yéen bu ngeen saraxee lu toll ne saa ngeen daal di koy génn saraxe ko wala muddakum wala mudd li mudd yooyu lu toll noonu saa mooy ñeenti mudd mudd mooy benn boo tàllalee sa loxo yi ubbi ko doo ko ubbi bu baax doo ko tëj bu baax tibb ci la ngay tibb daal di def loolu mu ne seen saa ak seen mudd amul kenn benn ay nit yuy ñëw seen ginnaaw yoo xam ne man nañoo def yéen bu ngeen joxee saa ñooñu joxe saa saa plus saa plus saa seen saa boobu ci ci ak ngëneel ak tamit ci li nga xam ne mooy tiyaaba ñooñu mënuñu koo dab allahu akbar nanga noonu tamit ci imaamu muslim ba léegi ci li nga xam ne mooy ngëneel waa waa bayatu ridwaan diw nga xam ne ñoo fekk woon sulhul xudaybiya imaamu muslim ibn al-hajjaaj al-qushayri yu naysaabuuri raxmatullaahi alayhi solo ba léegi ci radiyallahu anhu mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dane laa yadxulu naara man shahida badran wal xudaybiya ñu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo leen ne du dugg safara mukk képp koo xamante ni fekke nga badr ak xudaybiya waaye naka noonu na imaamu muslim ba léegi solo mu ne moom ummu mubashir mu ne dafa dégg yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu naan laa yadxulu nnaara ahadu min ashaabi shajara mu ne moom yo moom ummu mubashir ummu mubashir mu dama dégg yonent bi alayhi salaatu wassalaam naan kenn dugg safara koo xamante ne bokk nga ci ñu nga xam ne ñoo jaayante ci li nga xam mooy garab gii fii ci bay'atu ridwaan waaye naka noonu ginnaaw loolu ci seeni ngëneel waaye saxaaba yi ta'ala anhum wa ardaahum ñoom dañ doon reconnaître gëneel waa ahlul bay'atul ridwaan googu moo tax comme ni imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi daal di solo jële ko ci Zayd ibn Aslam mu daal di koy jële ci baayam di Aslam tam doon liggéeyal sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa ardaa mu ne xarajtu ma'a Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ila suuq fa laxiqat Umar imra'atun shaabatun fa qaalat yaa amiira almu'miniina halaka zawji wa taraka sibyatun sighar wallahi maa yumdijuuna quraacan walaa lahum zarun walaa dara wa xashiitu an ta'kulahum ad-dab' wa ana bintu xufaaf ibnu iimaa al-gifaari waqad shahida abil xudaybiya ma'a nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fa waqafa ma'ahaa umar wa lam yamdi summa qaala marhaban binasabin qarib summa nsarafa ila baciirin dahiirin kaana marbuutan fi daari fa xamala calayhi garaaratayni mala'ahumaa tacaaman wa xamala baynahumaa nafaqatan wa thiyaaban summa naawalahaa bixitaamihi summa qaala iqtaadiihi falam yafnaa falam yafnaa xattaa yaatiikum allaahu bi yaatiikum allaahu bi xayr fa qaala rajulun yaa amiira almu'miniin radiyallahu anhu wa aktharta lahaa qaala umar sakilatka ummuk wallahi inni la araa inni la araa abaa haadihi wa axaaha qad xaasaraa xisnan zamaanan faftataxaa summa asabna asbaxna nastafii'u sahmanaa sahmanaana suhmanaana fii suhmanaana fii mu moom Seyyiduna Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa ne moom say aslam mu ne dama génn ànd ak Seyyiduna Umar ibn ñu daal di dem fi nga xamante ne mooy marché ba nee na mu daal di dajeeg Seyyiduna am benn jigéen boo xamante ne jeune benn jeune fii daal di moom fa qaalat mu ko yaa amiiral mu'miniin yow njiitu jullit ñi lii mooy ci jamonoy sayyiduna Umar bi mu newee xalifa la mu ne ko yaa amiral mu'minin yow mi nga xamante ne yaay jiitu jullit ñi halaka ji sama boroom kër kat dafa génn àddina wa taraka sibya mu bàyyi nag ay doom yoo xam ne yu ndaw lañ waa ngi wàcc yàlla ne amuñ lu ñu togg te amuñu benn benn loo xamante ne benn récolte te amuñu wala dara te amuñu benn ay ay ay gàtt yoo xam ne mën nañ koy rat wa xashiitu an takulahum ad-daba man nag ragal naa ñoom ñàkk nañu nekk ñu loof ba ragal naa ne ñi nga xam ne mooy mooy mooy mooy daba mooy urs urs urs la tudd daba daal di leen lekk mooy daal ndeg ment bi daal di leen wekk wa ana bintu xufaaf ibn ima al-ghifari te man nag doomu ima doom ñu jigéenu ima ibn xufaaf ibn ima la alxifaar yi ta bokkoon ci waa xifaar wa qad shahida abil xudaybiya ma'a nabii sallallahu alayhi wa sallam te kat yow seydina Umar sama baay kat di Xufaaf ibn Imaa moom kat fekk woon na Xudaybiya ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam seydina Umar ne tekk daldiwul buuse na ko nag marhaban bi nasabin qariib ne ko bienvenue waay ci mbokkoo gu nga xamante ne nii mooy gu jege gi yow mii di sa di doomu ima yow ne ko xufaaf doomu xufaaf nga marhaban waaye waaye bien bienvenue sama sama yow yow si suñu mbokkoo gu jege léegi mu daal di dem fekk genn benn gëléem gu newoon foofu gu ñu yeewoon ci kii ci buntu ci buntu kër ga ci kër ga moom Seydina Omar mu daal di ci yépp duy ci li nga xamante ne nii mooy duyal ko ay ay ay ndab duyal ko li nga xamante ne nii ay saaku yoo xam ne da ko feesal li nga xam ne mooy ñam dal di koy defalaaleel tamit li nga xam ne mooy xaalis waaye defalaaleel ko li nga xamante ne nii mooy yére yu bari dal di koy jox ba bari nag ne ko nag léegi daal di ne ko ne ndaw si kaay yóbbu ko foofu jël gëléem gi def ci loolu lépp defal ko ci lekk bu bari ay céréales yu bari daal di koy yeb ci kaw gëléem gi jox ko alal daal di koy jox ay yére ne ko am jëlal goju kii bi mooy jëlal jëlal jàppal ci ci ci ci li ñu takkee gëléem bi nga daal di koy wommat du ji yóbbul sa kër bala moo jeex buur yàlla dina leen indil yiw léegi nag mu ne fa qaala rajul am benn waaye nag bu doon gis seen bi mu ne yone mu ne Seydina Omar yaa amiral mu'minin ay yow njiitu jullit ñi ak sartalahaa yow ndaw si liñ ko jox ëpp naa ndaw sii liñ ko jox bari na de xanaa seetaatoo liñ ko jox lii nii yépp nga jox ko ndaw sii nii Seydina Omar ne ko sakilat ko ummu ko yal na la sa ña sa yow yal na la sa yaay ñàkk rek lool waxinoo arab la mooy ne gisu nañ moom keroog mu koy wax boppam moom Seydina Omar bi ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi mu ko laajee ñetti laaj faalewu ko bi ñuy ñibbi Hudaybiya mu ne sakilat ko ummuka yaa Omar sa yaay yow yal na la sa yaay ñàkk rek yow Omar waaye loolu mooy na du mootaa moo loolu lañ ci jublu moo taxit la même chose la wax lii mooy mu ne ko sakilat ko ummuk mooy pour wan ko ne yow eh, looy wax nii nga ne li ma def daa ëpp kii de wallahi man gis naa aba haadihi bàyyi ndaw sii nii ak frère ñoom ñu daldi di ndar kepp daal di daal di ceinture benn benn kii li nga xamante ne mooy xis nan benn forteresse boo xam ne ci ab xare lañ demoon moom ak freeram am baayu ndaw si ak freeram am ñoom ñoo song foofu ba dam niñ koy ubbee ba lu ñu fa am yépp daal di mën a am ci ndox mi daal di ciy dugal si hamaan si ñu daal di cay mën a dugal yooyu man cee mën a naan man cee euh, am li nga xam ne mooy sahmaanaana mooy li nga xam ne mooy ganiima ak yooyu yépp ñoom moom nii bàyyi ndaw si ngay wax ne li ma ko jox daa ak frère am kon loolu tamit da nga gis ni nit dinañ ko jox dinañ ko euh, defal ay ay xéewal di ko ndax la ndax baayam moo baaxoon lool la loolu nag léegi àddina bi moom dangay gis ne ñu bari lool dañ koy dañuy fexe mel ni di ci di ci tëdd alors que loolu mooy li ma sa am kon niñ gisoon ci waa asxaabu fële ca suuratul kahfi gaa yooyu jeune ñooy xale yooyu nga xamante ne ni moom la si sayyiduna Muusa ak sayyidina al-Xadir alayhim asalaatu wasalaam daal di woon defaraat seen kër mu ne ko lan lii da waroon nga leen a laaj li nga xam ne mooy nag euh, euh, ak pay ndax bañ laajee waa dëkk bi ñu gane lañu dañoo bañ nga defaral leen li nga xam ne mooy mur bi mu ne ko bi mu koy expliquer yi taxoon mu def yooyu mu ne ko fa mu ne fa kaa kii nii ndax ndaw si kii waaj yi waa fa am nal jidaaru fa kaana li ghulamayni yatimayni fil madina mu ne mur boobu ma defaraat dafa newoon boo xamante ne nii ay ñit ñaari jeunes ci ay xale ci nekk ci dëkk bi ñoo ko moom waaye lam ca teg mu ne ak kanz ba ne ca suuf moom la doon bañ trésor ba bu mur bi daanoo mu yàq ko mu ne mu ne ndax fa kaana abuhuma saaliha ndax seen ñaari waajur am na ci boroom xam-xam yu ñu ne ñooñu ay seeni maam lañ woon sax yoo xam ne saaliha ñu baax lañu woon looloo tax suñu boroom tàggatal leen yonent Yàlla Muusa ak Seydina Al-Xadir ñu daal di ñëw liggéeyal leen lool mooy liggéeyu sa waajur ak ñoo xamante ne lu baax looy def suñu boroom du ko fàtte de kii it loolu nga xam ne baayam lu jëf ju rafet jooju di xufaafam nañu ma lool moo tax sayyiduna Umar ibn al-Khattab daal di koy defal lii lépp ba wax waa ji sakilat ko ummuk kon loolu lépp ñu gis ci li nga xamante ne mooy mooy mooy mooy ngëneelu saxaaba yi radiyallahu anhum ñu fekke woon bay'atu ridwaan nga xamante ne nii kon nag mooy sulhul Hudaybiya kon ci noonu la ñu jeexalee complètement li nga xam ne mooy nettali boobu ak xew-xew yi nga xam ne ñoo xew ci juróom benneelu at ci gàddaay yeneen bi alayhi salaatu wassalaam ci jataay bii di ñëw li ñuy dugg kon ci juróom ñette juróom ñaareelu at mi inshaa allahu taala ci gàddaay yeneen bi alayhi salaatu salaam te annoncé woon nag nag li nga xamante ne nii mooy li nga xam ne mooy xew-xew bu mag boo xam ne dina am ci xare yooyu dinañu ko gis